moom rek loolu rek lañuy ñuy waat ci moom ñu xam ne dañu koy dalal fii jataay bi waaye moom ci liggéey bii la bokk te tamit saa su nekk dafay ñëw ngir dalal ñi nga xamante ne ñoom ñoo jóge ci biti Daarul Muxti ngir def fii ay waxtaan kon tey dafa ñëw rek ngir indi ci lenn indi indi lenn ci li nga xamante ne moom lay participer ci biir liggéey bii nii ndax lii lii nga xamante ne moom la def tey muy waxtaan wii nii loolu lenn la ci ab liggéeyam ci biir liggéey bii nga xamante ne mu assasatul wafaay bi xuquuqul iman mi koy def kon bala ñu koy jox kàddu gi xamaa ne damay tënk ci lu gàtt rek lenn ci li nga xam ne ay jaar-jaaram la ci wàllu xamlu ak xamle mu tàmbulee njàngum alxuraanul karim karinam fii ci biir Darou Moukhty ci daara ju ñuy wax daara yi sëriñ Gora Ndiaye rahmatullah alay waaye ab diir bu gàtt dafa def jóge fi dem Touba ci ku ñuy wax sëriñ Basirou Diop foofee fa la jànge alxuraan ba tàmbali deq waaye ginnaaw bi dafa jóge dem ci dëkk bu ñuy wax Diliki ci ginnaaw Mbàkke Bawal ci ku ñuy wax sëriñ Damka foofee la jànge ba mokkal alxuraan ba bind lu man ñetti kaamil ginnaaw bi muy bi mu bindee kaamil ba noppi la dellu fii ci Daaru Muxti ci daara ji nga xam ne ñu baree bari jaar nañ fi muy kër Sëriñ Abdourahmane Mbàkke foofu la tàmbulee njàngum xam-xamam jàng fa aslëf ci ay téere yi xam-xam yi nga xamante ne moom lañ baaxoo jànge fii ginaaw bi mu jóge fa dem dem Dakar ci daara yi sëriñ Mourtada Mbacke muy institut al Azhar bi nekk ci géejawaay foofee la jànge ba am baccalauréat ginnaaw bi mu amee baccalauréat ci la fi jóge nag dem Tunisie ci université bu ñu wax université bu Zaytoun muy jaamiatu Zaytoun foofee la jànge ba am licence am waaw ginnaaw bi mu amee licence ci la ñibbisiwaat fii ci biir Sénégal nag ba tey tamit ci biir loolu muy def ay gëstu yu bëree bari diggante ci biir réew mi ak même ci bitim réew sax fu mel ne Mauritanie dana faral dem lépp ngir def rek ay gëstu yoo xamante ne lu mu yokkoole ci wàllu xam-xam ci wàllu googu rek ci lay yëngutu ba jamono jii ñuy wax yéen dañu di yëngutu ci wàllu googu rek muy diggante xamlu ak xamle kon ci gàttal kooku mooy ki nga xam ne xam ne moomu la ñu fas yéene dalal fii jataay bi tey incha allah mu fas yéene seq ak ñun nag waxtaan woo xamante ne waxtaan woo am solo la waxtaan woo xamante ne waxtaan bu war a yitteel kenn ku nekk ci ñun la ndax ak yéwénam ci la yéwénu société bi aju waaye nag ak ñàkk a yéwénam ci la ñàkk a yéwénu société bi aju muy lan muy feebar yi nga xam ne mooy gàllankoor sunu société bi nga xamante ne ci la ñu dund kon incha allah ci biir waxtaan wi fas fas yéene nañoo xamal ne amul benn société boo xamante ne mën naa baax te lu dul ne ña ko ña ko composé ñoom dañoo fexe ba defar seen i jukko waaw baaxug société daal mi ngi aju ci baaxug jukko yi ña nga xamante ne ñoo composé societé boobu waaw bu ci jógee tamit faw faaw ñu xamal rôle bi nga xamante ne moom la kilifa yi diine yi ak kilifa yi àdduna yi war a jouer ci loolu ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo composé société bi ñu mën a fexe ba defar seen jikko mu nekk jikko yu baax naka noonu tamit danañu xamal ci biir waxtaan wi lan moo sabab xale yi nga xamante ne ñooy dund ci biir société sénégalaise ñu tànn jël ay royuwaay yoo xamante ne nekkuñu royuwaay yu mat ay royuwaay loolu incha allah euh, lépp dana danañu ko leeral ci biir waxtaan wi kon tomb la boo xamante ne tomb bu am solo la tomb bu mat a bàyyi xel la. bala ñu koy jox kàddu gi rek xamaa ne ñu fàttali mbokk yi nga xamante ne ñoo ñuy topp rawat na ci diggante rajo yeeg internet yi ñu fàttali ne xasida online ñoom waxtaan wi incha allah ñoom waxtaan yépp en direct lañ koy def naka noonu tamit Murid TV ñoom tamit euh, waxtaan yi des na waaye ñu bàyyi xel ne du nekk toujours en direct ndax ñoom dañuy faral di euh, dañuy faral di ñëw fii di dem ci waxtaan yi nga xamante ñu ngi koy amal ci biir jumaay Tuubaa kon léeg-léeg ñoom waxtaan yi nekk fii lañu def en direct léeg-léeg waxtaan yi nekk jumaay Tuubaa lañu def en direct moom waxtaan yi en direct koy def naka noonu tamit al bisru al bisru point org naka noonu tamit al majalis waxtaan yi yépp allah ku ko bëgg a topp rek soo duggee benn ci internet site internet yooyu incha allah da mën a siiwal waxtaan bi en direct kon li ñu def moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Ousmane Mbacké ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxee yàlla nañ ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba incha allah sëriñ Abdou Khadir Mbacke mu maam Thierno Darou waaw moom maam Thierno mu Darou Manaan moom la ñu fas yéene dalal fii mu fas yéene waxtaane an nizaamul aalami al jadid muy nouvel ordre mondial muy doxeenu àdduna maanaam ni àddunay doxee tey jii nii loolu incha allah ci la fas yéene waxtaan suba incha allah. a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahi arrahmani irrahim wa qaala subhaanahu wa taala ud'uu rabbakum tadarruxan wa xufyatan innahu la yuhibbu almuctadin wala tufsiduu fi l ardi bacda islaahiha wadcuuhu xawfan wa tamacan inna raxmata allahi qaribun min almuxsinin wa huwa alladi yursilu arriyaaxa busran bayna yaday raxmatihi xatta ida axalat sacaaban siqaalan zuqnaahu li baladin mayit fa anzalnaa bihi almaa fa axrajnaa bihi min kulli samaratin kadalika nuxriju almawta laallakum tadakkaruun walbaladu tayibu yaxruju nabaatahu bi idni rabbih walladi xabusa laa yaxruju illa nakida kadalika nusarrifu alayaati li xawmin yaskuruun ظهر الفساد في البر والبحر بما كذبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون أفعذبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أعلها أذلة وكذلك كانوا يفعلون أما بعد فقد أتبعت qadiyatu lbia wa muskilatu almujtamac wa talawusihi wa istinsaafi lbia wa ixtilaali altawaasun fi lbia asbaca haada kulluhu xadiisu almusaqafiina walmufakkiriina walculamaai fi lcaalam kullu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu ñu sante suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokki jullit yi ànd ak ñun waxtaan wi di ci jiital kilifa yi naka noonu di nuyu suñu mbokk yi nga xam ni ñook ñoom ñoo ànd liggéey bi comme ni ko Serigne Modou Kara waxe léegi muy muassasatul wafaa'i bi xuquqil iman di leen sant bu baax di leen gërëm ci liggéey bii nga xam ni ñi ngi koy liggéey te dara taxu lu dul tasaare xam-xam ak dundal diine ndax loolu kat mooy li nga xam ni moo ñu fi bàyyi saa yuñ ci noppee nekk suñu boroom tabaraka wa seet nu muy def ak ñun ndax jullit ñi fii mu tollu yittewoo nañ ku leen xamal seen borom tabaraka wa taala ndax ku nekk xam na ni fii jamono toll tey yittewoo na boroom xam-xam te du dañ di ko yittewoo mukk te benn jataay boo xam ni nit ki teewe na ko ngir xam-xam wax nañ ni moo gën nga junni nga julli téeméeri rakka te nettali nañ ni am na ku ñuy wax ibnul qasim ak imam junayd bi nga xamante ni génn nañ àdduna ñu gis leen ci gént laaj leen lan moo leen fa dese ci lu ñuy jëfandikoo ca barzaq dañoo xam le ni ñaari rakka yu ñu daan julli fajar moo leen fa dese mbooleem lañ daan jëf lépp jax na te bis peen ci taxawagut te njortu naa ni ku mel ni imaamu Junaydi wala ku mel ni Ibnul Qasim jot leen ci def lu baax dana jafe kon bu fekkente ni benn jataayu xam-xam bu nit ki teewee moo gën nga jun nga julli téeméeri rakka kon jataayu xam-xam mat nay teewe rawatina nag ki nga xam ni moo koy organiser di dajale nit ñi di leen xamal kon kooku tuyaabaam kenn mënu ko wax ci loolu ci la ñuy ndokkeele mbokki jullit yi ci weer wu tedd wi nga xam ni ci la ñu nekk muy saxru ramadan al mubarak di weer woo xam ni suñu borom nee na sama weer la maa ko moom te képp koo xam ni war nga ko man maa lay fayal sama bopp kon yàlla nañu yàlla fay te yàlla def ko ngir jullit ñi di ci fàttaliku suñu borom tabaraka wa taala damay faral di wax ni koor yàlla defu ko lu dut ñu ragal ko rek dafa wax ci alquran ni kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaquuna faratal naa ci yéen koor comme ni nga xam ni nan laa ko farataale woon ci ñi leen jiit waaye nag dara sababu ko lu dul ngeen ragal yàlla rek kon war nañ cee mën a profité ba buñ génnee ci koor gi liñ ci jëlee ci ragal yàlla ñu garde ko ba koor gi dellu si waat mu bañ a yam rek ci ngay woor li la yàlla terawoon ci koor gi nga bàyyi ko di sàmmoon sàmmoonteeg yu baax yi di dem ci jàkka yi di la ñenn ñi di xiyaamu layli loolu yépp nga koy def na nga fexe ba bu koor gi jàllee soo ko mënul continuer it ngay fexe di ca góorgóorlu bu baax a baax sa kem kattan kon ngir dugg ci waxtaan wi thème bi ñu tànnoon tey muy min amradil mujtama lenn ci feebari société bi ñu mën a wax ni lenn ci yàqu-yàqu yi société bi te dégg ngeen ci ayat yooyu suñu borom ni zahara al fasaadu fi l barri wal bahri bima kasabat ay naas nga xam ne kon yàqu dina feeñ ci jéeri dina feeñ ci géej waaye yàqu googu fan lay bàyyi ko ci doomu aadama yi rek lay mën a bàyyi ko kon ñu xam ni bu fekkente ni société bi dem na ba toll ci yàqu nga xam ni kon weesu na feebar bu boobaa nag dinañu jéem a xam ana lan moo ko sabab boobaa it ci nit ñi rek lay dellu ndax dafa am luy composé société ñu mën ko tuddee société yàlla bu bindee àdduna dafa def ñaar ñu ànd mooy li ñuy tuddee temporel ak li ñuy tuddee spirituel ñoom ñaar nag ñooy ànd ngir defar société bi muy ad diin wa dawla wala noo ko mën a tuddee ñu gis ci boroom xam-xam yi nga xam ne dañuy gis ci wàllu ilmul ijtimaa donte am na ci ñoo xam ne sax duñu ay jullit ci yeneen diine lañ nekk ku ci mel ni benn boroom xam-xam bu nekk Angleterre ñu koy wax Durkheim daf ni laa yujadu diin bi duunil mujtama wala yujadul mujtama bi duuni diin nee na société du mën a am mukk te diine amut ju leen di teg ci aw yoon moo xam diine ju man di ki doon naka noonu it diine du am te société bu koy parat ji amu fa kon ñoom ñaar faw dañuy ànd duñu mën a tàqali ko léegi nag ñu gis ni kon fii ñu toll ci sunu réew ak feneen ñi ngi jànkoonteeg ay feebar yoo xam ni sonal na société bi sonal na ñi nga xamante ni ñooy gës ci wàllu xam-xam ba daanaka dem na ba mujj kenn xàmmeetut lu baax ak lu bon daanaka ñu ci bëree bëree bëri dañuy jëf rek waaye xamuñu àtte bu leen cay fekk loolu nag bokk na ci li ko sabab muy jikko yu yàqu xam ni nit ki dana dem ba toll foo xam ni xàmmeetut lu xaraam ak lu dagan xàmmeetut lu baax ak lu bon waaye boo delloo ci ginnaaw tuuti di nga xam ni suñu borom tabaraka wa taala moo binde noonu àdduna dafa wax ci alquran ni inna aradna al amaanata ala alsamawati wal ard wal jibaali fa abayna an yacmilnaha wa ashfaqna minha wa camalaha al insaanu innahu kaana zaluman jahula ci misaal rek mu mel ni daf ni dama gaaral adduna bi ma ko bindee ba noppi ci asamaan yeeg suuf seeg montagne yeeg lépp lu ma bind rek ngir nga sàmm ko ba defar ko ba ñoŋal ko ba du yàqu nga gàntal loole doomu aadama ñëw jël ko suñu borom ni nag doomu aadama mu kët dafa mën a tooñ te nag dafa réere ay mbiram zaluman jaula nga xam ni kon bu fekkente ni doomu aadama yàlla da ko bindee muy ab tooñkat yàlla bind ko muy koo xam ni dafa réer ay mbiram dafay jaadu ci moom kon day war suñu borom tabaraka wa taala mu indil ko koo xamante ni moo koy gindi di ko teg ci aw yoon loolu nag mooy li sabab suñu borom tabaraka wa taala yónni ay yonent nga xam ni kon yonent yooyu ñoo war a ñëw defar société bi defar doomu aadama yi faj leen ba ñu wér société bi mën a dund doomu aadama yi kenn ku nekk mën a dund ci ak njub loola waral nga gis ci alquran malayka yi di wax suñu borom naan ko a atajcalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabixu bi amdika wa nuqadisu lak bi suñu borom gaaralee ni damaa war a jël ku ñuy wax aadama alayhi salaam indi ko ci kaw suuf ñoom dañoo yéemu ci lalu xamal suñu borom ni ko nan ngay mënee jël koo xam ni da ko bind ci lëndëm comme ni ko waxee léegi muy tuur deret di yàq nga bëgg koo indi ci suuf te ñun ñii nga xam ne xamuñu loolu ci sell nga ñu bind ak leer ñun jàpp nañ ni ñoo gën a yey ci loolu suñu boroom xamal leen ni leen li ma def ci suuf yéen xamu leen ko waaye aadama moom ma fi bëgg a yónni ak ak njabootam ñoo ko mën a xam moo tax wa allama aadama al asmaa kullaha summa aradahum ala al malaikati fa qaala ambi'uuni bi asmaai haulaai in kuntum saadiqin ñoom it ñu xamal suñu borom ne ko lii xamuñu ko suñu borom ne leen kon mi ngi noonu aadama moo leen ko gën a xam moo tax moo ci gën a yey yàlla def ci doomu aadama ci nit xam googu ak ñàkk xam googu suñu boroom ni kon doomu aadama moomu kat mooy kii ñëw wuutuma ci kaw suuf ngir defar ko moo tax mu ni inni ja'ilun fil ardi xalifatan danaa jël aadama moomu def ko ci wàcce ko ci kaw suuf mu doon ki nga xam ni mooy wuutu sama jëmm ci kaw suuf boroom xam-xam yi daje ci ni wa xilaafatullahi fil ardi innama tatimu bi iqamati alxaqi walxadli wa nasri alxayri walsalaah li yàlla jubli ci loolu mooy wàcce doomu aadama ci kaw suuf mu nekk wuutaatam jubluwu ci lenn lu dul rek nit ñëpp tegu ci dëgg ak maandu ak tasaare aw yiw ak defar lu baax moo tax ibnul qayim al juuzi waxoon ni bil adli qaamati samawat wal ard maanaam ci équilibre la yàlla bindee adduna ak suuf kon képp ku fi dëkke faaw nga sàmmonte ak équilibre googu suñu borom dellu wax yoon ci yàlla daawuda ni ko ya daawuda inna ja'alnaaka xalifatan fi l ardi faxkum bayna naasi bilxaqi wala tatabbi xawaaya fa yuddalaka an sabilillah suñu borom ni ko yow daawuda dinaa la boole nga bokk ci ñi nga xam ni yaa war a wuuti ci kaw suuf waaye na nga xam ni li tax ma boole la ci mooy ngay àtte ci dégg te bañ a topp bànneex ba mu lay sànq di la jëmale ci yoon wu baaxul kon ñu gis ni yonent yooyu ñoo ñëw ngir defar nit ñi defar doomu ma nag dafay tàmbalee ci nga defar jikkoom ba noppi ku nekk xam na ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy yeneen ci bi suñu borom tànn mu gënal ko ci yeneen yonent yépp waaye dafa wax ni moom innama bu'istu li utammima makarimal axlaq yàlla yónniwu ma lu dul ma defar jikko yi mottali jikko yi nit ñi defar leen ba ñu mën a dund dund gu mucc ayib kenn du tooñ sa morom nga xam ni kon jikko dafa am solo ci doomu aadama dégg nga ni ko waykat bi waxee muy xam le ni xeet wu ne wala société bu ne la fa bàyyi wala la tax ñuy mën a jëflante seen jikko la waaye saa yoo xamante ne ñàkk nañ seeni jikko rek bu boobaa dara desetuñ ko ci kaw suuf moo tax suñu borom ne yonent bi wa innaka la ala xuluqin azim sa jikko kawe na mboolem jikko yépp kon doomu aadama bi faw mu defar jikkoom lu jiitu loolu nag nit ki dana am ay principe yoo xam ni mooy dox ci digganteem ak yonent bi nga xam ni moom la yàlla moom la ko yàlla booleel wala principe yoo xam ne danay dox ci digganteem ak ñi nga xamante ni ñoom la war a teg ci aw yoon ñaar yooyu rek ñoo fi nekk mu war a xeex nag ngir defar jëmmam mu war a xeex it ngir seytaane yi nga xam ne dañuy taxaw ngir yàq société bi war a xeex ak ñi nga xamante ni ay munaafikuun lañ leen di tudde te ñuy nekk ci biir jullit ñi saa su nekk te du leen mën a xam nit ki maratib yooyu benn bu ci nekk war na cee jaar ngir mu mën a nekk koo xam ne dañ ko mën a tudde kuy defare moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ni doomu aadama bu nekk dafa war di jihaad ñu laaj ko lan mooy jihaad yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni leen jihaad ay façon yu baree bari la bi ci jiitu mooy nit ki war naa def li ñuy tudde jihaadu naf xeex ak bakkanam ba not ko ba yilif ko man koo def lool lu ko neex nga xam ne day mujj bakkanam a koy topp waaye moom du topp bakkanam yonent bi tekkil leen ko ni leen jihaadu nafsi dafay am lu ñuy tuddee ay maratib mu tënkal leen ko ci ñeenti point mu ne leen bi ci jiit mooy nit ki dafa war a jihaad ci xam-xam maanaam dafa war a fexe jàng ba xam mooy ba bi ci jiitu mu ne leen bu ñaareel bi mooy mu fexe ba loole mu jàng ba xam ko mu di ko jëfe ginnaaw bu mu ko xamee ba noppi bu ñetteel bi mooy ginnaaw bu ko xamee di ko jëfee mu fexe ba di ko xamle comme nii mu asasa bi di def di jàngal nit ñi di leen xamal di leen yar di leen teg ci aw yoon bu ñeenteel bi mooy mu fexe nag ba muñ ci woote boobu muy woote wala njàngale moomu muy jàngale jëme ci suñu borom tabaraka wa taala coono yi ci nekk ak lor yi nga xamante ni mën na ko cee fekk te mbindeef yi di ko ci lor ñeenti maratib yooyu yonent bi nee na képp koo xamante ni matal nga ko saara minal na képp koo xamante ni matal nga ñeenti maratib yooyu rek da bokk ci ñi ñuy tudde arrabbaniyin ñi nga xam ne dañuy yare dañuy defar société bi léegi nag mu des li ñuy tudde jihaadu saytaan wa jihaadul kuffaar wa jihaadul munaafiqiin loolu nag kenn ku ne am nga ci part de responsabilité boo xam ni yow rek la engage yaa xam noo koy mën a defe ba mën cee dëppoo ak ndimbalu suñu borom tabaraka wa moo tax yonent bi waxoon ci hadis ni alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada al mawt wal amaqu man atbaa nafsahu hawaha wa atamanna ala allahi al amani nee na bu ñuy wax jàmbaar wala bu ñuy wax ki mën a xeex dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni dafa xeex ak bakkanam ba not ko ci lépp loo xamante ni ay bànneex lay doon waaye it mu jëf jëf joo xam ni dana ko mën a jariñ ginnaaw bu faatoo waaye nag ki nga xam ni moom lañ mën a tudde ab dof nee na mooy ki nga xam ni nag dafay topp bànneexam di def lu ko neex ba pare jàpp ni suñu borom tabaraka wa taala dina ko yërëm dina ko tabbal aljanna kon dañuy xam ni ñeenti maratib yooyu képp koo xamante ni jéggi nga ko rek kon am na lu la war ci société bi ñu gis ni nag fii ñu toll fi mu ne ci senegal ci niñ ko mën a waxee jot na képp koo xam ni suñu borom tabaraka wa taala dénk na la xel dénk la xam-xam dénk la ñoo xam ni soo waxee ñu dégg la war ngaa jóg génne li nga xam wax ak doomu aadama yi ndax kët société bi egg na ci dayo bi yàqu egg na foo xamante ni kenn mënula ko misaal li ko waral mooy la ci jiitu jaxasoo bu bari ca la bokk jaxasoog koo wër ta jaxasool koo xam ni bokku leen ay aada jaxasoog koo xam ni bokk leen sax diine da ci am bokk na ci li nga xamante ni moo gën a feebarloo suñu société bi loolu ci la bokk am nag ay soutien yoo xam ne ñoo leen ciy dimbale la ca jiitu mooy média média bi man ngaa wax ni li gën a feebarloo société bi ci la bokk te loolu dinañ ci ñëw ci ak leeral bokk na ci it internet li muy yàq ci jamono fi mu toll nii boo ko doon misaal ñu ni la déedéet loolu it danañ ci ñëw ci ak leeral kenn rek moo ci mën a mucc mooy ki nga xam ni defar nañ jikkoom jàngal ko yar ko fañ ko war a yare ñu gis ni sayyiduna ali karamallahu wajhahu dafa mas a wax doomam jooju ñuy wax sayyiduna hasan ni ko sama doom maa ngi lay dénk ñeenti mbir ñeenti baat yi na ko bàyyi xel bu baax a baax sayyiduna hasan ni ko wa ali ni ko i'lam na nga xam ni anna axnal ghina alxaql na jàpp ni koom mi gën ci koom yi mooy am xel nit ki bu amee xel na jàpp ni mooy koom mi gën ci koom yi loolu sayyiduna Ali waxoon sayyiduna Hasan ni ko wa akbarul faqr ñàkk gi gën mag ci ñàkk yi wala ñàkk gi gën a bon ci ñàkk yi nanga xam ni mooy al umuq maanaam dofe nit ki nga xam ni kenn mënu koo yar kenn mënu koo teg ci aw yoon ni ko wa asal wax li ngeen mën a tudde maanaam wax buñ ko waxee mooy sofaas maanaam nit ku xamul dara wala bokk ci olof nit ku njaay àlle comme niñ ko mën a déggee ni ko nit ki nga xam ni moo gën a njaay àlle li ñu tudde ay njaay àll ci àll bi ni ko mooy al ujbu maanaam nit koo xam ne day gaaw a gis boppam ni ko nag wa ahsanul husni mboolem yu rafet yi buñ leen dajalee ba ca gën a rafet nee na mu ni ko mooy husnul xuluq muy jikko ju rafet nga xam ni kon boo xoolee ci jamono rek jamono ji ñu toll ñeent yii mu dénkoon doom ji moom sayyiduna ali karamallahu wajhahu boo xoolee ñun daanaka contraire bi lañuy ñuy dund fi mu ne bi mu ne ko an na ax na la xina alxaql koom mi gën ci koom yi mooy xel boo ko xoolee fi mu toll nii ci jamono ji daanaka kenn jëfandikootu ko ñàkk gi gën bon ci ñàkk yi muy ak dofe boo xoolee daanaka fi mu toll nii ñu ci bare bare bari ci ci bi nga xam ne ñooy dund ci société bi ci lii la ñu tënku daanaka moo leen yóbbu ci ñuy roy ku ñu war roy moo leen yóbbu ci ñu gis nit di def rek ñu di ko def dinañ ci ñëw ci ak leeral ci jikko ju rafet jooju nga xam ne nit ki war na koo sàmmante fu mu toll jëlee na nit ci sayyiduna Usayn radiyallahu ta'ala anhu mu ni dana yell ci jullit bu ne ñeenti yëf yii mu am ko dafay war ci jullit bu nekk ñeenti yii mu am ko mu mel ni danga koy laaj ñeent yooyu yan la mu ni la dàbbatun faarixa warwaay wu baax wa daarun waasi'a kër gu yaatu wa siyaabun jamila yëri yu rafet waaye it wa siraajun munira lamp bu leer Seydina Xuseyn nee na ñeent yi jullit bu ne war na koo am mu mel ni bu ne la dabbatun faariha waruwaay wu baax tekkiwul oto bu rafet wala fas wu baax wala noo ko mën a dégge mu ni la dabbatun faariha mooy al la ba tey comme ni la ko Seydina Ali jàngale woon nit ki nga xamante ni am na xel di ko jëfandikoo nee na mooy li muy tuddee waruwaay bu baax kër gu yaatu googu mu lay wax it na tekkiwul kër yi ngeen di xam ci ci jamono fi ne mooy li ñu tuddee ab sabar maanaam muñ jullit muñ dafa bokk ci yi nga xam ni day lu munta ñàkk ci moom wa jamila yëre yu rafet yi nee na mooy alxayaau muy kersa nga xam ni kon kersa moom daanaka fi mu ne jeex na wa siraajul munir lamp bu leer boobu it nee na mooy al ilm kon nit ki faw mu am xam-xam doo ko mën jëf lu ñu nangu léegi nag boo xoolee yii nga xam ni wax na ko moom nga comparé ko ak suñu société bii ñuy dund da ngay daal di mën a jukki ci ni kon ñun moom daanaka deseetuñ dara loo xamante ni mën nañ koo jëfandikoo loolu dina la yóbbu ci nga xam ni kon nit ki nga xam ni amatul kersa day def rek lu ko neex lu ma neex laay def ndax ki nga xamante ni amul kersa moom lu baax sax boo ko wanee mën la déedéet rusuta def dara ci kanamu nit léegi nag yow bu fekkente ni yàlla dafa def ngay ak jullit ñu yar la jaarale la ci daara nga am ay jikko yoo xam ne daa nekk ci yow nga bëgg sànni jikko yooyu fële bëgg a topp kii ci nga ki nga xamante ni kenn yaru ko yarub diine jaarut fi nga jaar bu boobaa nag kon yow xaq la bële mu la waxoon ni la mënta ñàkk ci jullit yow amatoo ko xale yi ngay gis fi mu toll li ñu gis ci tali bi rek la ñu jàpp ni looloo baax comme niñ ko mën a joxe misaal ci jamono fi ne lii xew muy làmb ji nga xam ni ñépp ci lañ teg seen bët xale mag gone kenn desul léegi egg na ci gone yu ndaw yi nga xamante ni ñoom ci jàng lañu war a toll wala ñu di leen yar li ñuy gis ci télé bi mbëri làmb yi di ko wax wala ñu di ko jëfe wala muy colka gu ñuy sol wala watis gu ñuy watu dana dem ba xale yi ñoom jàpp nañ ni loolu mooy li gën moom la ñuy def te loolu li ko waral leen rek la muy dañ ko médiatiser képp ay jamono ci ginnaaw boo xoolee am na mbër mu fi doon sol am mbaxana daanaka mënatoo gis koppati yu weex yooyu mënatoo ko gis ci marché bi la ko sabab mooy dañ ko médiatiser kem nit dana ko def sax du xam lu mu ci jublu nga gis benn xale wala benn mën na nekk sax mag ngay wax ak moom mu wax la baat boo xam ni moom ci boppam xamu ko xamut baat bi lu muy tekki ndax la dégg na benn waay taxaw ci tali bi rek di ko wax te léegi ñooñu di ko wax léegi ñun ñoo nekk suñuy royuwaay comme ni ngeen koy déggee fi mu ne nii da ngay wax ak benn xale mu ni la ay doon care te moom mi koy wax boo ko laajee xamu ko ka ku fi jëgaani indi ko xamu li loolu muy loo xam ni lu mat a prêter attention nit ñi la ñu xam loolu mooy lan ndax nit ki nga xam ni dem na ba amatul kersa moo mën a jàkkaarloo yoon na la man faalewu ma kenn faalewu ma kenn lay tekki lu ma neex def lu ma neex wax faalewu ma kenn da nga dégg sax kuy wax ak papaam di ko wax loolu nga xam ni kon bokk na ci feebar yi nga xamante ni moo dal xale yi sax xamuñu ko léegi nag ñi nga xamante ni ñoo leen war a yar war leen teg ci aw yoon loolu ñoom it dañ koy seetaan senegal ba ci barab yi nga xam ne dañ fay wax diine dugal nañ ci loolu lu toll ni imaamul masjid ajjuma ngay xutba xutba ba xutba gi jeex nga war a taxawal julli ni mbooloo mi yépp nañu ñaanal diw dafa am combat day bëreeg diw nañ ko ñaanal mu daal ci julli àjjuma nga xam ni kon yow mi nga xam ni jeunesse bi lay déglu nga war leen yar teg leen ci aw yoon boo leen dee wax loolu dañu jàpp ne lu baax rek la mu bokk ci feebar yi nga xam ni kon lu mat la te kilifa yi dañ cee war a wax bu fekkonte ni ñoom dañ koy def ñoom dañ koy def maanaam dañuy organiser seen yëf di def la ñuy def daluñu ci kaw diine yoonu diine nekku ci bu boobaa sax buñ ca noppee xëy na garaawul waaye saa su nekk nga dégg ñu dal ci kaw diine bi ci jiitu lu toll ni télévision nationale man seetaan naa ci débat boo xam ni njort naa ne xëy na bu fekkoonte ni kilifa yi seetaan nañ ko danañ ci wax benn waay bu laaj ni dafa gis ci internet bi ci benn télé bu ñuy wax tuubaat TV ñu laaj kilifa diine gu doon def muhaadara wala lu mu doon def ñu laaj ko ni ko ndax bëre dafa xaraam mu ni leen façon bi ko senegal di defe dafa xaraam wala bokk nii ñu koy defee dafa xaraam bi waa ji laajee loolu ña toogoon foofa am ci koo xam ni dafa jóg ni ki wax loolu de dañoo yàpp kilifa gi ko bëgg a ak façon bii ñu koy defee ñun ñi la yàpp ñoom ñii tëgg làmb ji egg sax bay wax ni am na ci ay certains bu yoo xam ni micro leen yomb rek ñuy wax lu leen neex waaye jànguñu xamuñu dara te loolu kilifa gi ko wax bu yàggul rek la fi jóge ñépp xam ko te it fu wér la ko teg te diine la waxal léegi nag ñeneen jóg dal ci kaw diine kenn défendre ko loolu nag bokk na ci min amradil mujtama lu ñu war a wax la am ci ci même plateau boobu am ci koo xam ni dafa jóg sax daat ni moom am na benn ustaas bu dëkk tëngéej bu ko woon ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan bëree télévision loolu mooy kon sunna la soo xamante ni yéen sëriñ si war ngeen koo def ndax yenn sallallahu alayhi lépp lu mu def rek sunna la war nañ ko ca bu yàggut it boo demee ci euh, internet bi Sénégal yépp danga ko gis am ci koo xam ni kilifa diine la doomi soxna la nee na toog ci télé moom it di wax ni ab cheikh buy bëre warul jaaxal kenn li tax mooy yonent bi sallallahu alayhi def na ko loolu man seetaan naa ko kenn nettaliwuma ko daat ni senegal bu bu ñu gisee cheikh buy bëre waru leen jaaxal ndax yonent sallallahu alayhi def na ko may laaj nag yéen boroom xam-xam yi ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nii gaa yi def la def est-ce que nii ñoom ñuy def la def mu mukallaf mu summeeku ba def mu neen ñu fay ko ay million mu jàkkaarloog moromum moromum jullitam ñu fas yéene rayante ñu toog di leen seetaan ndax yonente bi sallallahu loolu la defoon ba tey xam naa xëy na danañ ci tontu waaye ñi nga xamante ne ñooy toog ci télévision yi di wax loolu naan yonente bi sallallahu alayhi defoon na ko wala defoon na lii xëy na la yonente bi defoon lañ la leeralu loolu nag dafay nekk loo xam ni dafay war ci jullit ñi ñu jóg défendre loolu leeral ko nga xam ni lu ñaaw la te it lu xaram la luñ war a wax it ni dafa xaram la xëy na ñaar yi ma waxoon muy ñi nga xam ne ñoo yor wàllu spirituel muy sëriñ si am nañ ci rôle buñ ci war a jouer waaye ñi nga xamante ni it mooy kilifa yi nga xam ne kilifa aada lañ leen di tudde ñoom seen intérêt nga ca moom ñoom moom duñ ci wax jëm seen intérêt nga ca waaye nag buñ demee ba bëgg cee dugal ba bëgg cee dugal kilifa diine yi dem nañ ba am na ci ñoo xamante ndax bu fa mel ni Ndakaaru wala feneen ak feneen xale ya fa ne xëy na yar ba ñu war a def ci ñoom defuñu ko ci jàpp nañ ni ñoom daal bu fekkente ni am mbër taxaw ni ni sëriñ diw rek jàpp nañ ni sëñ boobaay bëre. tey ki yaakaar sëriñ Touba taxaw ni maa ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba sama naataango bii may bëril ma daan ko jël bu set beneen waaye yaakaar keneen. ni maa ngi ñaan ci barkeb diw sama waa ji may dajal ma daan ko jël bu amul benn werante léegi ñi nga xam ne ñoom dañuy seetaan dañ naan waaw nañu xool bu fekkee sëriñ bee daan ñu xam ne sëriñ bee gën sëriñ bee daan ñu xam ne sëriñ bee nga xam ne dañuy mujj dañuy fo ci sëriñ si ba ci bu yàggul rek gis ngeen ci télé bi ñaar ñu bëre ba noppi kenn ki ñu deseneel ko photo sëriñ Tuubaa indil ko keneen ki ñu deseneel ko photo ab sëriñ ñu koy joxalante ci plateau bi nga xam ni kon senegal fi mu toll nii egg na ci yàqu ni ma ko waxee woon xàmmeetuñ lu ñuy jariñ ak lu ñuy lor léegi nag loolu nag kon sëriñ si nañ ci jël seenu rôle ndax kat sëriñ bay jaxate daf ni woon adduna yàqu na kët kilifa yee ko yàq kët du seenu nite ko yàq kët kilifa yee fi ndox di fo ndaxte teg ni kilifa bu dee dox di fo du mën a tee kenn ku fo te bu munta tee kenn kenn kenn ku fo ñëppam di mooy faawoo ko fo nee na àdduna yàqu na kët ñu ne ko ah, mu ne kilifa yee ko yàq kët bu ne kilifa yi nag mooy ñi yor wàllu temporel ak ñi yor wàllu muy kilifa diine ak kilifa aada ndax bëri na ñoo xam ne tey ñoo xam ne tey kilifa diine yi xamuñu leen seen yoon nekkul ci ñoom malgré ay jullit lañu waaye lay nekk seen objectif mooy bëgg na ma nekk ministre wala bëgg na maa nekk directeur nangam wala nangam nangam loolu rek léegi nag la kookee di def la ñuy roy la kookee di def loolee la ñuy roy moo leen yitteel te ki war a yare moom bu yaruwut bu boobaa dara du baax nga xam ni kon ñaar ñooñu seen rôle ci société bi fi ne mooy ñu jub rek moo tax sëñ ba jaxate ni ku yabu uf sa buntu kër te daa di daw nelaw yi far nelaw a gën génn di lor aw nit a koy loroo ko fa ku yabu ub sa buntu kër te daa daw nelaw yi far nelaw gën génn di lor aw nit a loroo ko boo toogee ci sa biir kër yar sax njaboot teg leen fa nga leen war a teg bu boobaa même boo loroo sax doo génn di lor kenn waaye yow dangay ngay ci sa biir kër ba noppi bàyyi fa loraa nga ji génn ci mbedd mi di lor nit ñi bu yàggut rek ba tey boo demee ci seen yóbbu bi ma nga fa gaa yi di ci commentaire lu nekk ñu ko ci def kilifa niñ ko mën a waxee kilifa aada nekk ci boîte de nuit télévision yépp di la filmer ngay fecc boo demee ci seen web da nga ko gis te yaakaar naa ni kilifa googu boo ko tuddoon fii ñëpp xam ko tey boo nee président daanaka mën nga ne moo ciy topp journal journal yëpp xëy bind ko ñu fekk la ci boîte de nuit ngay taxaw ay jigéen di fecc jël xaalis di ko maye loolu ñuy wax farote xaw ma farote lañ koy xawma ak fii Sénégal toll ci crise nga xamante ni kenn ku nekk yaa ngi jooy moo tax ma ni crise économie amu fi mais crise des valeurs moo fi am il faut ñu defar jikko yi ba noppi doo ko mën a defar société mu baax mais Sénégal fi mu toll nii crise des valeurs ci lañ toll te crise des boobu nag jàpp naa ni kanam lay jëm lu tax mooy ñi nga xamante ni ñoo ko war a saafara dafa mel ni yitteelu leen maa ngi koy wax barki dem rek xale yi nga xam ne ñoo war a jàng wara am xam-xam war a jiite réew mi ëllëg daanaka fi mu ne nii boo demee ci école yi ñuy jànge au kon ñu ubbi seen livre di waxtaan wala ñuy waxtaan ci xam-xam loolee moom lan weccoo nañ ko ak lan mbër sàngamay daan waykat nangam moo daq way mbër sàngam moo gën a def nii loolu rek lañ koy wecc ko te loolu dafa mel ni état bi xamatu ko boo xoolee Sénégal ren taux bi ñi daan maanaam ñi daan at wala élèves yi nga xamante ni taux boobu lañ daan am ci année bi mën ngaa wax quatre mille wala wala cinq mille par exemple boo xoolee ren li nga am ci ay élèves ak ay étudiants wàññeeku na lu mat cent pour cent daanaka xale yépp léegi géej gi lañ topp di daw di entraîner bëgg a nekk mbër lu ko sabab wax nañ dëgg la ko sabab mooy àdduna ku fi nekk ñaar yi war na laa yitteel mooy noo def ba sàmm sa diine muy am alal ak noo def ba bu ëllëgee yow ma xiyaam nga mën a dund kenn du la sonal léegi nag bu ñu demee ba nga nekk ci kër di gone dëkk ak sa wayjur mu nekk enseignant jàngale na vingt ans te kër gi mu dëkk da koo loué ba léegi mënagul am kër bu weer soree sax ravitaillement bi mu war a jox waa kër gi dañ ko koy lebal yow ngay xale ngay gis loolu nga dana dem sax ba paiement yi mu la war a fayal ci weer dootu ko mën léegi nga dëkk ci koñ bi am benn copain boo xam ni seen kër am Balla Gaye fa dëkk wala Modou Lo ñaari at ci ginnaaw nga xamoon ko mu doon dawal saret wala mu doon def leneen ñaari at ci kanam muy dawal 4 x yoo xamante ni 100 millions lay jot jëm kaw dëkk ci kër yu cher fu mu toll ñu koy wane ci télé bi lu mu bëgg am ko visa fu nekk lay am fu ne lay dem léegi yow xale bi ngay gis loolu sa papa jàngalee 20 ans mënta am loolu bu boobaa a naan naa dem def parce que loolu rek moo fay nekk solution kon loolu moo lay wan ni la média bi ci boppam rôle yooyu yëpp ñoo ko joué mucc ci nag dana jafe fi mu toll nii kon faw jaxasoo boobu daa ñu tàmbale woon maanaam jaxasoo bi nga xamante ni moo am te bu njëkk amul woon loolu faw ñu seetaat ko ni koy seete mooy sëriñ si bu njëkk danga daan yar sa doom jàngal ko ba mat a jàngale nga dem ba ca àll ba nga wutal ko fa daara bàyyi ko fa jox koy dongo mu leen di jàngal waaye léegi boo xoolee àll amatul daanaka lépp ay taax la télévision yi mooy nekk seen wétal xale bi su ñëwee moo xam daara la nekk wala day jàng école bu jàngee ba noppi ci télévision bi lay yendu ñu di ko yendoo wan loo xam ni dëppoowul ak diineem loolu rek lay gis loolu lay jàpp ni loolu mooy li nga xamante ni mooy lu baax te mag ñi comme ku mel ni fii ñu nekk muy Darou Moukhty borom dëkk bi dafa am programme bu mu yoroon di ci yar ay taalibeem nga xamante ni Serigne Touba ci boppam eggoon na ci bu nekkee ci ab dëkk ba jaxasoo ba nër faa bari maanaam nit ñi kenn ku nekk di ñëw bu boobaa day dem tuxu feneen wala mu séparer nit ñi ngir bañ jaxasoo bu bari léegi nag loolu amatul. fu neex waay ñëw lu neex waay wax lu neex waay def bu boobaa nag bu boobaa nag musiba rek kay am te it musiba bu ñëwee ñépp ñëpp ñëpp ñëpp lay rafale kon yar nit ki jàngal ko mën te ñàkk boo demee nag ba nga xam ne nit ki weesu na loolu ba yàqu nga xam ni dab dabaatal rek a ci des bu boobaa nag dafay am beneen rôle boo xam ni moom nga ciy joué ndax ulamaul qawaid dañ naan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih da ngay dégg benn xissa bu ñuy faral di li naan sayiduna omar radiallahu anhu dafa am benn bis muy dox ci mbeddi madina di dox ba yàgg ci guddi mu dégg benn jigéen bu yuuxu ca kaw lu muy wax naan al min sabilin ila xamrin fa asribaha hal min sabilin ila nadru bnu xajjaaja di yuuxu ca kaw naan man day xawma nan laay def ba am sàngara su ma naan naan xawma nan laay def ba gis waajooju ñuy wax nadru bnu xajjaaj waaye sayduna omar karamala wacawu yitt waay ndaw si yitteelu ko da koo déglu muy wax mu romb ko dem mel ni ñoru ko te fekk boobu mooy njiitul jullit ñi Seydina Omar bi mu xëyee daal di yónnee ci kër googu bi mu xëyee daf ni maanaam it ndaw sa yiteelu ko waaye daf ni jullit ñi nañu dem seetal ko waa jooju ñuy wax Nadr ibn Hajjaj ndax soxna si daf doon wax ni nu muy def ba am sàngara ak nan lay def ba gis kooku ñuy wax Nadr ibn Hajjaj Seydina Omar daat ni kon na ngeen ma dem wëral kooku ñuy wax Nadr ibn Hajjaj bi jullit ñi demee wër ko ba gis ko biñ ko indee ñu teg ko ci kanamu Seydina Omar nee ñu foo takk rafetaay bi weesu na ko foo takk rafetaayu rafetaayu Nadr ibn Hajjaj weesu na ko Omar di ko xool ba yàgg mu ne ko cim yow yaa bon yow la jigéen di woo guddi di la tëkkale ak sàngara Nadr waxut dara Seydina Omar ni booba karaw gi mu ngi laal dafa sëq bay dem ci ginnaaw Seydina Omar xëy na jàpp ni rafetaay bi ak karaw bu sëq gee tax soxna si yittewoo ko ba di ko wow mu ni wat leen ko dagg leen karaw gi ñu wat karaw gi ba mu fet rafetaay bi gën a yokk mu mel ni dañ ko gën a dolli ab taat Seydina Omar daan ni nañ ko génne dëkk bi dàq leen ko mu dem Suuriya ba ni Seydina Omar dellusiwaatee Nadru ibn Hajjaj moomu dikkaatul Madina nga xam ni kon ki nga xamante ni dafa ñëw yor feebaram bëgg a yàq société bi kooku l'islam dafay day day digle ni kooku dañ ko war a comme nun Seydina Omar def génne ko te loolu gis ngeen ko fi mu ci senegal Sénégal société Sénégal ñaare booy wax da naan ki nga xam ni jàngut bi si fa am ma kooku mooy ki nga xam ne mooy dugg ci yenn yi waaye ba ci yenn réew yi nga xam ne sax duñu ay réew yi jullit am na ci boo demee Angleterre ci jamono am na benn benn buur bu fa nekkoon comme ñoom buur lañu yor am kenn ci artistes yi koo xamante ni dafa génn ci tele bi def maanaam ko comme comme ni ñu koy wax tatouage lañ koy xaw ma jël sa kanam nga rëdd ci lu nekk nga def ko ci bi nga xamante ne xale yi commencé nañ ko cee roy daf ko woo ba mu ñëw mu tere ko ko na ko lii bu mu amati ndax kat xale yi comme ci yow la ñuy roy buñ la gisee ngay def lii dañ ko def ba ci Côte d'Ivoire gii amoon na fi bu yàggu benn waykat boo xamante ni tubay la génne rek bi mu ko génnee président bi daf ko woon na ko bu ko defati ndax yàq société bi lay doon Sénégal nag fi ne dafa mel ni dañ lay gën a encourager ci nga def loolu gis ngeen ko fi gaa yi kenn ku ci nekk maanaam bu yàggul rek ngeen ko gis te damay faral di wax di insister saa su ne ni ñii ñuy tudde mbëri làmb ak ñii ñuy tudde ay waykat feebar bu dal société bi ñoo ko fi indi te ñoom ku ci bëgg audience ak Ablaye Wade daanaka mën ngaa bañ a def sa demande mu encouragé la ci li ngay def saa su ne ngeen dégg ko ci télé bi loolu nag kon lu mat a xoolaat la te it nag lu mat a seet la ba ci da ngay gis fii ci dëkk bii fu mel ni Darou Moukhty nga xam ni borom Darou Moukhty lu nekk daj ne ko ci dëkk bi ci jaamu yàlla dara yitteelu ko lu dul suñu borom tabaraka wa taala da ngay dox fii ci mbedd mi gis xale boo xam dañ naan la dafalaa la wat xaw ma luy dafalaa wat lii ba mu set wat lee ba mu set bàyyi ci digg bi aw yoon Daarul Muxti gii gis naa ko fi gis ci xale boo xam ni dangay dangay da ngay moom muy dox dangay jàpp ni kii balaa dox ñetti jéego daanu da ngay jàpp ni daa feebar ndax lan tubay jam ëpp na ko façon ëpp goo xam ni attanu ko bu baax wala boog wàcce na ko ba mu ex ba ba ndax tubay bu fekkee takkuwut fa mu war a takku saw doxin du mën a rafet te ci ci ci yu mel noonu rek lañ koy royee kon feebar yooyu nag faw sëriñ si ñoom it jël ci seen i matukaay jàngal xale yi xam leen ni leen lii kat baaxul ba barki démb rek bi may ñëw bi Touba ma toog buntu ko sëñ Abo am benn waay boo xam ne comme li ma wax la def dafa wat lii ba mu set wat lii ba mu set bàyyi digg bopp bi waaye yemu ca daf daf koo tent maanaam daf koo weexal di wax baat yoo xam ne nag kenn mënu la ko nettali di tudd am mbërum làmb di ca wax lu bona bona bona bona ci dëkk bu mel ni Touba nga xamante ni loolu day wax dëgg yàlla yellu fa kon xale bi nga xamante ni dafa toll ci jàng toll ci yaru bu fekkente ni natt nañ ko fañ ko war a natte jaarale ko fañ ko war a jaarale yooyu yëpp du ci jaar bokk na ci yi nga xam ni day yàq société bi wala ci feebar yi nga xamante ni dal na société bi la ñu naan la Sénégal jàmm rek a fi am lu tax ku mel ni Sëriñ Tuubaa ngi fi ku mel ni diwa ngi fi mel ni diwa ngi fi nga xam ni dañ naan la rek lu la neex defal ci angoon lu la neex defal ndax ku mel ku am ku mel ni Sëriñ Tuubaa jàmm rek ngay am te pourtant Sëriñ Tuubaa jàngalewut loolu sëñ Mat Jaw Paxa dafa wax ni bayit wii moo ko gën a tiital ci mbooleem lu Sëriñ Tuubaa bind li kulli man bi yataalaqa naja min kadari dunia wa fi yawmin naja nee na bayit wi nga xam ne murid yépp moom lañuy ñuy puukarewoo di ko teg ci seen kanam sëñ ma jow paxa nee na mooy bayit yu ma gën a tiital li kulli man bi li kulli man bi naja min kadari dunia wa fi yawmin naja maanaam képp koo xam ne aju nga ci man bi nga mucc ci coonoy àdduna ak alaxira wala mbugali àdduna ak alaxira mu ni ndax moom xamut aju na ci sëriñ bi wala déet ak ki aju ci sëriñ bi nan la war a mel lu mat a leeral la ki aju ci sëriñ Tuubaa nan la war a mel kon sëriñ Tuubaa nekk fi ak mu ñàkk fee nekk la nit ñi war a yamale yàlla lim la digal digal na la ko ba faw ndax inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla ni muy jëflante li mu doon li sëriñ Tuubaa doon def ba jóge fi yoon woowu munu bàyyil ci lañ war a jaar di jëf loolu léegi nag bu ñu demee nag ba bàyyi ko suñu borom mën naa jëflanteeg ñun weneen jëflin li la yàlla digal moom saa yoo ci nekkee rek yaa ngi ci lii nga war a ne waaye saa yoo ko bàyyee nag la suñu borom di jëflante ak yow loolee moom mën nga ko bañ a xam dangay xool fu mel ni Irak fu mel ni Irak defe naa ni nit du baax ba gën a baax Sayyiduna Ali ginnaaw yonent yi walla bokk xulafaaw ya ko jiitu ali karamallahu wajhahu ci xulafaawul arbaa la bokk te tey jii boo demee fee mu tëdd di kuufa lafay dal doomu aadama yi fa dëkk ci ay musiba ak lafay wàcc ci ay balaa néew na dëkk bu muy wàcc te ñent ñi Sëriñ Tuubaa lim ni gën leen ci xeetu Muhammad du yomb ñett ña foofee la tëdd mu Irak nga xam ne kon ñoom lañu leen fa bàyyiloon loolee la ñu nekk dañoo dem di def leneen suñu borom di jëflante ñoom leneen moo tax kon fii buñ ne la jàmm rek a fi am ndax Serigne Touba ngi fii borom daaro ngi fi keneen a ngi fi keneen a ngi fi ba pare ni la defal lu la neex bu boobaa ñu ngi lay wax inna allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nga xam ni kon Serigne Touba moom mën ngaa wax ni daanaka mooy sëriñu ndaw ñi bu fekkonte ni ndaw ñi tënku nañ ci njàngale sëriñ Tuubaa rek société bi dana jag ndax ndaw ñi ci seen bopp ñoo war a defar société bi te bu bu fekkente ni ñoom defaru nañ société bi dana defaru sëriñ Tuubaa ne la yaa ayyuha sibyaan laa tujaalisu saxsan safihan fa rasidu jaalisu mu ni yéen waxambaane yi wala yéen ndaw ñi bu leen toog ak mukk jëmm joo xam ni dafa dese maanaa nekkul dof bi nga xam ni daa yore sakaram di dox ci mbedd mi mën na laa gën a civilisé lool mën na laa ëpp alal lool mën na laa ëpple lépp waaye nag ak dofee ngi ci moom muy ay jikkoom rafetu mu ni la kon nag farasiidu jaalisoo na nga ak ki nga xamante ni dafa jub ki jub ki nag dana la ñàngal dana la wan nii la bàyyi lii defal lii boo defee lii danga nga am da nga daja ngërëmul suñu borom léegi nag boo xoolee daanaka li ñu tuddee sa saxaawa mooy bërëb yi nga xam ni li ëpp ci ñi war a defar société bi tey moom la ñuy fréquenter li ñu tuddee sa saxaawa grand place boo dem tey daanaka doo fa dégg lenn lenn lu dul diwa man diw diwa ko man loolu rek nga fay dégg ba ci sax koo xam ne dangay ngay jàpp ni kii waru ko def moo koy def nga xam ni fu mel ni jataay bi ñu toog nga xam ni ku fi ñëw lu gàtt gàtt di fi jànge di fi xame bu fekkente ni tey muassasatul Wafa dañu organiser lu mel nii ci weeru koor ngay bàyyi sa yitte yépp di ci ñëw saa su ne nga di ko matal ba war Ramadan bi jeex bu weeru koor bi jeexee jataayu xam-xam yi jeexut donte continuer wut it da am na bërëb yoo xam ne tey boo fa demee ña ngi fay waxtaane xam-xam wala bërëb boo xam ne boo fa demee da dégg ñuy nit di jàng nga mën faa dégg fa mel ni que sëñ Abdourahmane wala feneen ak feneen léegi yow mi nga xam ni mënoon ngaa jaayante jataay yooyu nekkoo ca bëlot ba nekkoo fële nekkoo fële ñëw nga fii ci jàkka ji tàmmal loolu sa bopp ba weeru koor bi jeex ba weeru koor bi jeexee war ngaa mën a continuer loolu it di seeti yeneen jataay yoo xam ne lu mel nii lañ koy waxtaanee. nga gis ni it comme niñ ko doon waxee nii suñu borom. du topp nit ki ci li ay maamam doon def wala ay baayam doon def waaye nag dana leen ko ruse bu Sëriñ Tuubaa nekkee ci suñu biir am na ci loo xam ni yàlla du ko teg ay taalibeem wala ay dëkkandoom ngir wormaal ko ngir rus ko dalay delloo ci alquran yàlla def ni wa ma kaana lahu li yu'adhibahum wa anta fihim yéen waa Makka ak waa Madina wala yéen jullit ñi yàlla nee na duma leen mbugal mukk ak lu ngeen mën a def li fekk Muhammad mi ngi seen biir wa ma kaana lahu li yu'adhibahum wa anta fihim yàlla bi sa gaa yi day du leen mbugal li fekk yaa ngi ci seen biir waaye nag ginnaaw bu fi yéen saa salaam jógee nag yàlla nee na bu fi jógee moom danaa mën naa leen mbugal de waaye li fekk yéen a ngi def li ñuy tuddee istixfaar mbugal du ñëw ci yéen muy wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaxfiruuna wa hum yastaxfiruuna jooju nga xam ne mooy jéggalu yàlla mooy rek nga jaar ci yoon wi la yonent sallallahu alayhi wasallam tegoon kon dafa yell ci jullit bi mu sax ci di digle lu baax di tere ab safaan suñu borom def ni wal muminuuna wal muminaatu baaduhum awliyaau baadin yaamuruuna bilmaarufi wa yanhawna an ilmunkar wa yuqimuuna alsalata wa yutuuna alzakata wa yuticuuna allaha wa rasulahu ulaika sa yarhamhum allah bu ngeen saxee ci di digle lu baax di tere lu bon di taxawal julli ni leen ko digle seen alal yi liñ leen ci sant ci ngeen koy def ci asaka ngeen def ko topp yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nee na yéen ñooñu de yéen laay yërëm nga xam ni jullit bi kon ci yii la war a tënku digle lu baax tere lu bon sa kem kàttan ci li nga mën ci julli nga di ko ci def di dimbalee koo tane ba pare nag nga topp sab yonent ci sunnam loolu boo ko defee yaa ngi ci biir cadre jullit te bu fekkee dëggu na ci yow doo tala nekk ci caaxaan wala ngay fo wala it nga nekk ci loo xam ne waroo caa nekk boo delloo ci ginnaaw li Serigne Touba doon wax naan yow ndaw li na ngay toog ak koo xam ni dafa am xel mu lay jàngal di la teg ci aw yoon boo demee ci biir yooyee mu la wax danaan la wa yuxriju almurida min xubbi alladi yadruhu li naafiin fi lmaqadi boo ne togg ku jub dana génne murid bi nam ma egg ci yàlla ci bëgg xam ni daf koy lor ci bëgg loo xam ni daf koy lor loolu nag dinañu xëcc ci ñu ndax dafa bokk ci min amradil mujtama maanaam feebar yi dal société bi dafa bokkoon ci point yi li ñuy tuddee ak tadxin maanaam nit ki di jëfandikoo cigarette wala lu ni mel bu soobee yàlla dinañ ci ñëw ci ak bayaan ci ak leeral waaye balaa ñu fi dugg ci point boobu rek pour leeral leen nii fi société bi toll nga xam ni ñaar ñi nga xam ne ñoo ko yilif ñenn ñi moom delloo ci leen mënta ne yàqu nañ ba egg ci dayob yàqu ñeneen ñi ci def nag nga xam ni mooy kilifa yi war a teg nit ñi ci aw yoon dafa am yoon woo xam ni ca la ñu war a jaar yoon woowee nag buñ ca jaaree faw ñu moytu ñee nga xam ni delloo leen du yomb ndax boo jaxasoog ñoom rek bu boobaa nga ni ñoom muy kilifa diine gi kilifa aada gi dafa am ku ñuy wax asawri mu ni ida raaytum alqaaria yaluusu bi sultaanin faalamu annahu saa yoo gisee boroom xam-xam muy wéeru ci buur wala kilifa àdduna neena na ko jàppe ni kat ab sàcc la mu dellu wax ni inna fi jahannama sijnan tasta'izu minhu ja'alama kulla yawmin sab'ina marra a'addahu llahu lilqurra'i zairina li salatin nee na benn kaso ngi ci aljan ci benn kaso ci safara boo xam ni sawara ci boppam dana muslu ci moom bis bu nekk juróom ñaar fukki yoon te nee na kasa boobu yàlla waajalu ko lu dut boroom xam-xam yi nga xam ni dañuy dem di seeti buuri àdduna yi kon loolu mat naa moytu moo tax mu ni wa iyaaka an tuxdaa fa yuqaalu laka taruddu mazlamatan aw tadfau aw tadfau an maslumin mu ni maa ngi lay dénk nga moytu bañ lay ba du la mën a wor naan la mën ngaa dem ci buurub àdduna ngir lan sa taalibe lañ jàpp nga layal ko bañ bàyyi ko wala diw dañ koo tooñ demal nga layal ko nee na maa ngi lay bàyyi maa ngi lay bàyyiloo xel loolu nga bañ ko def mu ni ndax lan fa inna haadihi qidaatu iblis ittaxasaha lil quraa'i sulaman nee na ñaar yii bu la fekkente ni moom la la wax ba nga dem seeti leen nee na iblis ci yooyu lay jaar pour war la ndax kat mooy escalier yi nga xam ne teg na ko ci sa diggante ak ñoom te boo xoolee fi mu ne boo xoolee fi mu toll nii ku jaxasoo wut ak ñoom it bëgg ngaa jaxasoo ak ñoom moo tax mu ni a zahaba jumhurun mi as-salaf wa sulaai alxalaf illa anna hadihi al ahadith jaariyatun ala itlaqiha sawaun daawhu ila majiin am la wa sawaun daawhu li maslahati diiniya am li xayriha nee na li ëpp ci boroom xam-xam yi ñuy tuddee salaf a salaf mooy ñi jiitu woon tey nit ñu baax ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee xalaf mooy ñi nga xam ne ñoo ñëw ci seen ginnaaw nee nañ daal na nga moytu ñu lay wax naan la dañ lay woo ngir nga defar diine maanaam comme comme li ñuy tuddee dialogue islamo-chrétien wala lu ni mel nee na lu mu ci mën di ki doon rek boroom xam-xam moom na toog ba buur fekk si ko waaye bu mu fekk ci buur mukk lu mel noonu dañ ci jël misaal ku mel ni si Amadou Bamba Xaadimu Rasuul jàngale na ci ay jàngale yoo xam ni bu fekkonte ni delluwaat nañ ci rek lu bare bari lu yàqu dina mën a defaru ba ci jiit mooy keroog bi nga xamee ni way juróom génn na àdduna sëriñ Mor Anta Sali ca bërëb ba nga xam ni fa lañ ko doon denc ba ñu paree sëriñ bi muy sëriñ ba doon jiite woon mbir ma sëriñ Tayba Marsi la ba mu noppee daf ni ana Ahmadou Bamba malgré Serigne Touba magutoon ci waa kër Mamor Anta waaye booba Serigne bi buur yi soxla nañ ko ndax lan ñaw gu mu ñaw ak xam-xam bu mu am àdduna yitteel ko adduna yittewoo ko bi Serigne bi xutbaa ba noppi dafa woo dafa ne ana Serigne Touba Serigne Touba wuyu ci biir mbooloo mi mu ne ko damaa bëgg nga jege si nee ñu sëriñ bi jege si tuuti mu ne ko damaa bëgg nga gën a jege si. sëriñ Touba ne ko fii baax na boo waxee maa ngi dégg wax nee ñu Serigne bi day bañ di jéggat biir mbooloo mi maanaam loolu bokkut ci ay teggin mu ni ko dama bëgg su ñu jógee fii ñu ànd dem ci buur bi muy Lat Joor buñ demee jaale ko ndax kat wóol la réew sëriñ bi la woon Serigne bi sëriñam la woon kilifaam la woon da doon diisoog moom ci lu bare bari bu buñ fa demee nga jaale ko bu ko defee fi mu tegoon sa way jur mu teg la foofu bi mu waxee ba eggal Serigne Touba ko day maa ngi lay sant ci kàddu yu rafet yi ci taxawaay bi waaye day li nga wax ci dem jaale gi rafetlu naa ko te it lu rafet la amaa nag yëkkati sama tànk bii di jëm ci buurub àdduna rus naa malaaka yi suñu borom yi di ma gis ci la Sëriñ Tuubaa waaye woon xaalu safihun ak xaalu lii akan bi mu waxee loolu bi Sëriñ Tuubaa waxee loolu moom boroom xam-xam yi nga xam ni bëggoon nañu place boobu te mënuñu ko am ñu ni sëriñ bi daa ndax lu toll nii xeewal gu mel nii dëgmal si la nga di ko bañ ah kii daal ay mbiram jar seetaat ñenn ñi nga xam ne yàlla may leen am nañ xam-xam dañu daal di xam ne kët sëriñ bii moom bokkul ak ñoom kii leneen la gis nga xam ne kon Serigne Touba jàngale na foofu moytu jaxasoo ak buur yi ci kilifa diine dañu ñu nag ci di ko topp ak di ko woo da ngeen bu siiw boobu bi nga xamante ni xare bi amoon diggante Lat Joor ak Samba Sadio ba ca ba ñu demee ba atte lañ cay atte te ma jaxate kala atte woon ko kenn ci ñooñee dellu si ci Serigne Touba li ci moom Serigne Touba ne ko loo amoon ca xare boobu na nga ko na nga ko delloo ndax kat ab jullit ngeen rey bi loolu amee loolu di dox ba la jor dégg ko ak Xaadima Jaxate mu metti leen ñu bëgg a gis Serigne Touba waaye mu tëleen ba léegi ñu fuñ rek di yónnee di woolu Serigne Touba benn bis nee ñu sëriñ bi turne yooyu mu daan def mu ñëw ba jege foofu ñu dal dégg ñu ni kat ma jaxate kala mi ngi fi sëriñ Tuubaa ni ah man day xaadu yi maak moom seqoon nañ lenn ci wàllu xam-xam kon dana yell ci man ma jaar fa siyaare ko nuyu ko sëriñ Tuubaa ñëw fekk xaadu yi ma jaxate ak Lat fiñ toog bi sëriñ bi ñëwee nuyoo nee ñu dañ koo bëgg a lalal sëriñ Tuubaa daal di daal di toog ci suuf na leen fi baax na ndax day sàmmonte ak maanaam laa lenn loo xamante ni lu xaraam day doon la déet ndax néew na nga fekk ci kër buur lu lu dagan biñ ko bëggee lalal mun leen baax na daal di toog ci suuf nee ñu bi ñu toogee diir bu yàgg kenn waxut xam naa Lat Joor ak ma jaxate ñoom ñaar ñu xaw a jaaxle ndax lan moo fi indi sëriñ Tuubaa yàgg nañ ko bëgg a gis mënuñu ko gis sëriñ bi xam ne ñii kat seen xel mi ngi jax-jaxe lan moo ma fi indi sëriñ Tuubaa daat ni ma jaxate muy xaadu yi man kat yaa ma tax a jóg ndax dama dégg ñu ni yaa ngi fi ma ne woon naa fi jaar pour siyaare la ndax kat séq nañ lenn ci wàllu xam-xam moo tax ma ne woon rek naa fi jaar nuyu la siyaare la bi ko Sëriñ Tuubaa waxee loolu Lat Joor daan ni ko waaw man day xam naa ni taxuma laa jóg ndax yàgg nañ laa soxla mënuñu laa gis daan ko wax ma jaxate comme yàlla dogal na tey jii sëriñ bi ñëw dañu bëgg ko yàgg ko bëgg gis mënuñu ko gis léegi suñu mbir moomee na la ko leeral atte boobu ñu atte woon na la ci sëriñ bi nga xam ne moo ko weddi woon wax la maanaam lan la ci jublu xaadi daat ni ko ah, ah sëriñ bi ñun dey dañoo atte woon ni Ahmadu Cheikh dafa woote ak nubuwa te képp ku woote ak nubuwa lislaam dafay daganal ñu ray la looloo waraloon ñu attaqué ko xare alal jiñ ciy jële dafa dagan mën nañ koo jëfandikoo Sëriñ Tuubaa ne ko ana lan mooy sa dalil ci ni dafa woote ak nubuwa mu ni ko waa Kajoor ko wax mu ni ko waa Kajoor ay noon lañ te ab noon mëtul sedde mu ni ko waa Samba saajoo ko wax mu ne ko waa Samba Sadio yëguñu ci dara ñoom amuñu lu dul dégg rek xare ba ñiy jóg di dawali seeni bagage ñiy dem di di di di di jàppale ñi neex kon ñooñu it mënuñu ci seede bi ko si Touba waxee loolu ma Jaxate amatu lu muy wax mu ni patt ab diir Lat jot ni patt ab diir daan ne ko yow daal Serigne bi dañ la doon jàngal léegi raw nga ñu ñu àndoon nag yow nga doonoon suñu doom ñu lay wan yàlla léegi nag dem nga ci yàlla bàyyi nu fi daat ni Lat Joor déeg ab janji ci sab tool du tee nga góob daat ni sëriñ bii nag bay boo ñu def ko noonu rek ndax wér na ma ni képp koo xamante ni songoo nga ak moom boo ko daanee di nga am way wudul fay ba faw waaye képp ku songoo moom it bu la daanee dootoo jóg ba ilaa yawmi diin te jàpp naa ni amul kenn koo xam ne mën nga koo daan kon daal bàyyi ko fi mooy li nga xam ne mooy li gën ci biir loolu it ñu dajawaat ak Serigne Touba beneen daje boo xam ne damay damay damay bëgg saa su nekk ñu di ko teg ci suñu kanam di ko jàng dañu ci di yónnee Serigne Touba ay lettres ngir bëgg a jokkoo moom benn bis Serigne Touba bi bi lettre bi ñëwee bi lettre ñëwee mu bind ci suuf ni dafa am boroom xam-xam bu ñuy wax Muhammad ibnu Maslabata nee na boroom xam-xam ci buntu buur dafa mel ni weñ wu dal ci loolu ngay bañ a tudd daal di jox leetar bu ku ñu wax Adama Sall defe naa ne bi mu ñëwee indi leetar bi Lat Joor Lat Joor jox ma Xaadima Jaxate ne ko jàngal leetar bi lan la waxati bi ma Jaxate di jàng ba egsi ci ni boroom xam-xam bi ñuy Muhammad ibnu Maslamata nee na boroom xam-xam ci buntu buur dafa mel ni weñ wu dal ci kaw ay cabinet ma jaxatee dafa tiit ba ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moom leer na ko ni sëriñ bi jam na ko bi mu waxee loolu Lat Joor ni ko lu mu wax ah li mu wax xanaa rey na ma jaxate ni ko lii kay kenn mënu ko nettali kii kay li mu wax kenn xamul lu mu doon mu ne ko waxal rek waxal rek moom nañ ko wax rek ma jaxate ni ko nee na Muhammad ibnu Maslamata daf ni boroom xam-xam ci buntu buur dafa mel ni weñ wu dal ci kaw ay kabine Lat Joor moom it dënnam rëcc mu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun daane ko waaye yow ma jaxati kii lim la wax garaaw comme yow la tudde weñ weñ wi moom amul problème waaye la ca def nga xam ni kenn mënu ko tudd moom la tudde buur bi moom Lat Joor nga xam ni kon Sëriñ Tuubaa moom foofu la classé gaa yooyu nga xam ne àdduna rek lañ ñor muy nag lu mat a bàyyi xel te fi mu ne nii da jaxasoog ñoom te doo jàpp ni sax ni jaxasoo googu yaa ngi ciy loro te fekk lan la cay fekk ci lorange musiba rek lay doon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni min a'zami al-jihaadi kalimatu adlin inda sultaani al bu ñuy wax jihaad ji gën a màgg ci jihaad yi nee na mooy benn baatu dëgg wala benn baat boo xam ni baatu maandu la nga wax ko ci kanamu buur boo xamante ni buur bu di la wala noo ko mën a tudde yone saa sallam nee na mooy jihaad gi gën a màgg ci jihaad yi léegi nag boo xoolee Serigne Touba loolu nga xam ni moom la doon jàngale te bëgguñu ci yooyu saa su ne defu ko woon ngir boppam ndax moom ñoŋ na ba noppi te dara mënu ko tee ñoŋ léegi ñi nga xamante ni nag ñoo ñëw ci ginnaaw sëriñ bi ñoo ñëw la bi kon doon war yoon wi nga xam ni moom la ñuy jaar. yonent saa salaam wax ci hadis ni sa yakunu fi axiri samaani ulamaun yuraqibuuna annaasa fi l axira wala yarqabuuna wa yuzahiduuna wala yazhaduuna wa yanhawna an qisyaani al umaraa wala yantahuuna nee na ci mujjug jamono di nga gis boroom xam-xam yoo xam ni dañuy soppaloo nit ñi alaxira di leen waar di leen jëmbaloo ci yàlla te ñoom bëgguñu ko ñoom seen yoon nekku ci di leen dëdduloo àdduna fekk ñoom dëdduwuñu waaye di leen tere jaxasoog buur yi wala dem ci buur yi te ñoom saa su nekk ñooy fëgg seeni buntu ci biir loolu yonent bi mu ni wa fiihi inna allaha yuhibbu umara isa xaalatu al ulama mu ni yàlla bëgg na lool kilifa ak àdduna gi nga xam ni dafa bëgg boroom xam-xam waaye nag wa yamqutu al ulama isa xaalatu al umara li anna dalika yuraqibuhum fi dunya yàlla bañ na lool it boroom xam-xam bi nga xam ni dafay jaxasoo ak nit ci àdduna yi ndax nee na loolu dana sabab ci moom mu bëgg àdduna boroom nitu àdduna ki nga xam ni dafay jaxasoo boroom xam-xam yi loolu daf koy soññi jëmale ko ci yàlla waaye kii nag lee daf koy soññi jëmale ko ci àdduna ndax saa yoo fa demee di nga fa gis loo bëgg moo tax abul xaasim bi mu koy firi daf ni xayrul umara i man aba ulama wa sarrul ulama i man abal umara abul xaasim nee na buur bi gën ci buur yi wala kilifa àdduna gi gën ci kilifay àdduna yi mooy ki nga xam ni dafa bëgg boroom xam-xam yi waaye boroom xam-xam bi yées ci boroom xam-xam yi mooy ki nga xam ni dafa jaxasoo ak kilifa àdduna yi kon muy lu mat a bàyyi xel boo demee it ci téere bu ñuy wax al ibris ku ñuy wax yadali moo ko bind nee na kama yajibu tajannubu ahlul bidaci wal ahwaai kadalika yajibu tajannubu al umaraai wa salaatin fiha min fasaadi diin dafay war ci jullit bi mu moytu jaxasoog ñi nga xam ne bidaa rek la topp <coughs> ak seen bànneex noonu la koy mu moytu jaxasoo ak buuri yi kon dalay delloo ci waxi ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu ne yadxulu rajulun sultaan wa maahu diinuhu fa yaxruju wa ma maahu shay'un <coughs> ibnu mas'ud nee kilifa dina dugg ci bunt buur wala buntu kilifa diine te bi muy dugg diineem la àndal waaye nee na ba muy génn day àndut ak dara ci diineem kon loolu jar na moytu jaxasoo ak ñoom ngir jàll ci beneen point beneen nuqta boo xam ni ci ahamiyaat yi la bokk ñu war koo bàyyi xel ndax bokk na ci loraange yi muy jur waxuma ci nit ki koy def waaye société bi mu nekk sax da ciy am ay loraange mu bokk it ci amradul mujtama muy ni nga xamante ni ci jamono jii la jeunesse bi ñoom ñëpp di daw di jëm ci loo xam ni daf leen di lor te alquran nee na wala tulqu bi aydikum ila tahluka te yonent bi sallallahu alayhi daf ni pour nga nekk jullit xaqan na fexe ba bu lor sa bopp waaye it bu la kenn lor muy laa darara wala dirara te ku nekk xam na ni li ñu tuddee taba wala cigarette wala lu mën di ki doon nit ki di ko jëfandikoo day lor doomu aadama ci wér gi yaramam dana lorit doomu aadama bi nga xam ne yoonam nekkul ci defu ko dana lor tamit société bi nga xam ni moom ngay nekk maanaam dana lor bi abi ba yu bare bare bari yoo xam ni comme ni ko Ibn Taymiyya leerale yenn gàncax yi nga xam ni tabi'ee lay nekk nit ki bu fekkente ni da koy noyyi dana am lu mu koy jural ci wàllu wér gi yaramam maanaa loolu ñu tuddee tabax daf koy lor te bu ko loree day loraale doomu aadama yi nga xam ni ñooy dund ci société boobu muy loo xam ni nag mënoo xam luy tax doomu aadama di ko def liñ ci mën a jàpp mooy xëy na toppandoo moo leen ciy dugal wala àndandoo wala nga bëgg ni rek jóge maanaam jóge nga ci benn dimension demaat ci beneen dimension dana bokk ci yi nga xam ni mooy tax nit ki di dugg ci loolu ñuy tuddee tux cigarette wala leneen boo xoolee ci yeneen société yi nii nga xam ni noonu lañ koy jëfandikoo ñun ci réew mi Sénégal ñoom jëfandikoowuñ ko foo mën a dem ba ci France gii benn paketu Marlboro bokk na ci maanaam jafe maanaam yombut li ma bëgg a wax mooy dañ koo seeral ba pour nga jëfandikoo ko day jafe te day boo demee ci réew yi nga xam ne ay dëkku jullit lañ leen di tudde moo xam ci Maghrib bi wala ci Xalij bi fu ci mën di doon danañ la ko yombalal façon yombal goo xam ni même boo ko bëggut a def sax man nga ko def kon nga xamante ni ñaari ki nga xamante ni du ab jullit sax te leer na ko ni day lore bëggul société am yàqu waaye dana ci terkiis ba pour nga gis ko ba koy jëfandikoo du yomb ñu taarixal ko nag ni ki njëkk jëfandikoo loolu ñuy wax zigaret mi ngi am ci fi l qarne al xamisa asara maanaa bàyyi ko ci ñi ñuy tudde al unudul xamra ñoom ñooy ñi nga xam ni ñoo ko njëkk jëfandikoo waaye buñ ko ginnaaw buñ ko jëfandikoo ba noppi liñ xam ci ki ko njëkk liggéey société bi ko njëkk def wala usine bi ko njëkk liggéey mi ngi bokk ci européens yi ñu ngi leen di wax Mexique xam naa danay tolloo ak mille cinq cent dix-huit ci miladiya mu tasaaroon nag ci àdduna bi fi mu ne dem ba ñu jàpp ni sax ci yenn ci réew yi réew yu arab yi képp koo xam ne doo ko def daanaka yow moom sag nite dafay def mu nekk loo xam ne nag contraire bi la lenn ci ñoom bu ñu la laajee ndax di nga tuux cigarette nga ni leen déedéet ndax di nga jëfandikoo alcool nga ni leen déedéet maanaam nooy dunde ñoom arab yi daf leen di jaaxal te ñoom ñoo war jiitu ci xeex loolu ndax lislaam ko njëkk xeex ba ci boo demee tey jii fii ñuy tuddee wilayatul mutahida muy États-Unis boroom xam-xam yi biñ dajee ñoom nee nañu quantité bi nga xam ni danay faatu ci loolu ci ci ci wàllu taba tux cigarette mi ngi toll ci xamsa mi'at alf boo demee ci téere bu ñuy wax atadxiin aduwuka allazi taxwa ay man moo ko bind nee na lim bi muy xamsa miata alf yi nga xam ni danay faatu waaye nag sanawiyen la at mu ne juróomi téeméeri junni ci ay doomu aadama yoo xam ni dinañ faatu ci sababu tux cigarette ci ay góor mu ne la wa bi nisbatil waafiyat lim bi nga xam ne mooy faatu ci ay jigéen ñoo xam ne dañ koy jëfandikoo mi ngi toll ci salaasu miat alf ñetti téeméeri junni at mu jot loolu rek war naa tax ñi nga xam ni ñoo yilif ñu fexe ba lu mel nii société bu nekk ñu jële ko fa noonu muy muy muy lore ñi nga xam ne dañ koy jëfandikoo di leen faat noonu la koy defe it ak ñi nga xamante ni jëfandikoo ko waaye dañuy toog fuñ koy defee Sénégal moom fu la neex tux biir oto sax da ciy toog nit taal ab cigarette am di tux te kenn du ko wax dara ba ci boo demee tey ci réew Europe européen yi am na millier yoo xam ni kenn sañu ko fa kenn loolu nag ñun daluñu malgré dañ koy bind waaye du tee nit ñi di ko def bokk na ci lor yi nga xam ne dana koy lor nit ki muy jigéen gi nga xam ne dafa toll ci li ñuy tuddee ëmb même moom bu ko deful bu toogee ci jataay am quantité boo xam ne nit tux na ko fa mu noyyi ko mën naa dem ba jural ko yàq ëmbam bi am na benn docteur bu ñuy wax Philippe mu nekk ci benn université bu nekk Hambourg ci Allemagne nee na def na ci ay fax yoo xam ne ay test yoo xam ni lim na ci lu mat téeméer ak lu topp loo xamante ni lu mel nii moo faat seen doom ci seen biir malgré defuñu ko nga gisaat ni danay tee it góor mu am doom maanaam li ñuy tuddee xàq mu adamul ijab tuux sigaret dinay waral góor gi loolu dal ko noonu it la koy warale ci jigéen bi kii benn docteur la boo xam ni dafa nekk ci benn université bu nekk Angleterre nee na dafa am benn waay boo xam ni dafa toog diir bu yàgg amul doom bi mu ñëwee mu defal ko fax waaye gis na ni xayawiyatul manawiya yi maanaam lenn lu ci nekk nam war dawe mi ngi koy dawe nam war a dunde mi ngi koy dunde amul lenn loo ci xam ni jaarul ci ni war a jaar bi mu ko defalee fax gisul benn feebar ci yaramam nee na mu laaj ko mu ni ko dafay jëfandikoo cigarette te bis bu nekk dana ci jëfandikoo lu mat juróom benn fukk wala juróom fukk nee na mu ni ko ndax mën nga koo bàyyi diiru quinze jours wala un mois nee mu ne ko waaw bi mu ko bàyyee diir boobu bi mu jël siwaatee mu defalaat ko beneen test nee na mu gisaat ni maanaam xayawetul manawi ci orgu boobu mu nekkoon noonu mu doon dawe puissance bi gën naa yokk dund gi gën naa yokk nee na mu tegaat ci yeneen 15 jours bi mu ñëwaate di def test la ko xamal ni ko moom kat soxnaam fi ne toll na ci ab diggante nga xam ni kon noonu muy faate doomu aadama ci lim boobu ñu la waxoon ni la at mu jot moom lay faat ci états ci ay góor ak ay jigéen noonu lay warale kon nit ki nga xam ni nit ku ñàkk ah, jigéen ki nga xam ni dafa ëmb di ko jëfandikoo wala nit di ko jëfandikoo mu di ko xëy noonu lay taxe ay doomam du juddu góor gi noonu lay warale ci moom muy ñàkk a mën a am doom coono yu bare bari di ko ci fekk te loolu rek mooy li nga xam ni moo koy waral kon ngir tënk rek ci gàttal xam naa dagan nag xaraam na du loo xam ni xëy na lu jar di leeral la waaye dana jaadu ci nit ki xam ni rek lépp lu teey lépp lu baax suñu borom daganal na ko ci moom waaye lépp loo xamante ni ay xabaayis lañ koy tudde yàlla daf koy aramal ci nit ki moo tax mu ni wa yuxillu lahum tayibaatu wa yuxarrimu alayhim alxabais kon da nga koy dugal foofu ci ni kon dafay daal di xaraam dégg nga la wala tulqu bi aydikum ila taxluka jàng nga ko te it wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahiman yii yëpp am na ci dafay alak nit dafay rey nit te li ci nekk ci ay xabaayit boo ko doon lim fii ba suba doo fi jóge mboolem fuqaaw yi it wax nañ ci kenn ku ci nekk génn ngi ci sa xalaat boo demee ci imaamu Shafii ci téere bu ñuy wax buqyatul mustarshidiin wax nga fa joo xam ni dafay tegtale ni li ñuy tudde tabac dafa war a xaraam dañ ko war a jële ci société bi boo demee ci buxiyatul mustarsidin boobu wax jooju da ko fa fekk moo tax mu ni yaxrumu moom daf ni sax bayu tabac maanaam jaay gi sax dañ koo war a xaraamal ab jullit waru koo jaay mimman yasribuhu la wax aw yusqihi xayruhu mu teg ci ni wat wat tabac maarufun min aqbai min min min aqbai alxalal is fiihi zahabul xaal wa maal wala yaxtaaru isticmaaluhu zu murua noonu la ko indee ci téere boobu ñuy wax buxyatul mustarshidin boo demee ci xanaabila it ñoom it indi nañ ci ay arjuma ak ay addilla yoo xam ni war naa tax ñu jëlee ko fi moo mu ni cheikh abdullahi ibnu cheikh nee na wa mima dakarna min kalaami rasul sallallahu alayhi wa sallam wa kalaamu ahlul ilmi yatabayanu laka taarimu tashtun ak tabax ni ay tabax loolu la ci jublu maanaam bu la waxee lépp loo xam ne nit ki da koy jëfandikoo rek moo xam cigarette la moo xam pon la moo xam lu mu mënti ci doon wala boog yàmbaak la ci aju yépp nee na mu néew ak mu bari ak loo ci mën ki jëfandikoo rek nee na dafay daal doon loo xam ni lu xaram lay doon ci ab jullit ba ci imaamu Malik boo demee ci Cheikh Ibrahim al-Laqani bind na ca maqal yu gudd a gudd a xëy na waxtu wi du ñu permettre xëy na ñu ci sori waaye pour wax rek ni jullit bi daal war nay góorlu bu baax ci jëmmi boppam di góorgóorlu it ci diineem waaye it di góor góorlu ci société bi nga xam ni moom lay dund ndax suñu borom tabaraka wa taala daf koo fanku ba wàccee fi doomu aadama am ay sart yu mu ko tegal na ko fii ak fii nga war a yam waaye fii ak fii bul ko weesu ngir jeexal ku ñuy wax saqiqul balqi dafa wax wax ju am solo joo xam ne mat naa bàyyi xel daf ni xarajtu arbaa alaafi hadith summa xarajtu minha arbaa alaaf kalima summa xarajtu arbaa hadith saqiqul balqi nee na dama génne ñeenti junni hadith waaye ñeenti junni hadith yooyu dama cee génnewaat ñeenti junniy baat ñeenti junniy baat yooyu mu génnewaat ci ñeenti baat kon baat yooyu baat yu am solo lay doon awaluha bi ci njëkk mu ni laa laa taataqid qalbaka ma al nee na bul jël sa xol mukk nga fas ko ci jigéen lu tax fa innaha al mu lakk wa gadan li ghayriha wa in ataataha adxaltaka annaar nee na tey jii na la wër ni yow la àndal yow la nekkal waaye bu subaa mu ànd ak keneen nekk ak keneen te saa yoo ko toppee mu dugal la ci safaan ñaareel bi mooy laa taqiq qalbaka ma al maali bul fas mukk sa xol ak alal fa inna al maala aariyatul yawm lak wa gadan li gayrik moom it tey da koy am suba nga ñàkk ko rek te saa yoo xamante ni fas nga sa xol sa yitte yépp doon alal nee na manacta minhu bi xaqillahi wa mata manacta xaqallaahi ataata cheytaan saa yow jëlee sa yitte yépp mu nekk alal nee na tere nga yàlla àqam te saa yoo xamante ni joxoo yàlla àqam jox nga seytaane àqam te képp ku topp seytaane yaa ngi ci ab safaan mu teg ca nag ni utruk ma aaka fi sadrika fa inna qalbul mu'min bi mansilati saaxib yadtaribu inda suba wa yaxrubu min alxaram lépp loo xam ne day indi jiixi jaaxa ci sa xol nee na na ko bàyyi ndax lan xolub jullit nee na day day nekk ci wàccuwaayu bi mansilati zahid nga xam ni yadu bu mën nay daw di jëm ci ak njub ci njub rek lay mën a jëm waaye it day moytulu lu xaram kon lépp loo xamante ni jàpp nga ni lii boo ko defee am ab yiw rek nee na mën nga ko def ñeenteel bi laa taqul shay'an xatta tuxkima al jawaab bul wax dara mukk li feek buñ la ko laajoon doo mën a tontu li feek tontu li teewul ci sa xel nee na bul ko wax kon ngir jeexal rek ñu xam ni société bi ay jullit ñoo ko composé li ci ëpp ndax boo nee Sénégal da nga naan quatre-vingt-seize kon war nañoo moytu bu baax di jàng di jëm ci loo xam ne lislaam daf koy dàq ku ne xam na ni toll nañ ci jamono joo xam ni wax dëgg jafe na ndax danay am lu la koy tax wax saa yoo waxee nit ñi mën la jubloo wax wala man lay léebu wala li ma am nangam te amu koo tax danay tax ñu bëree bëri ragal ba duñ ñemee wax waaye dëgg yàllaa ko moom te képp koo xam ne dangay wax ñu lay déglu ci nga war a tënk di moytu bu baax it nag wax lu nekkul yonent bi nee na xaras ñaar moo ko mën a yëngal muy li ñu tudde aw fen ak tudd turu yàlla saa yoo xamee ni nit ki wax na ab safaan nee na aras day yëngu ba suñu borom ci boppam naan ko dalal mu ne ko duma dal mukk li feek mbugaloo jëmm jooju fen sangam kon lu ma taxalal la te dafa bokk ci ayatul munaafiq ci bi def ni ayatul munaafiq salaasa isa adasa kadaba wa isa waada axlafa saa yoo xamante ni nit ki saa yu waxee balaa bàyyi dugal ca wax ju dëppawul ak dëgg yonent bi nee na jàppal ni ab naafiq la kon yonent bi suñu borom daf ko yónni ngir mu jubal dafa wax ne ana nabiyun la akdib ana ibnu abdul muttalib kon képp ku tënku ci sunnat rasulullahi sallallahu alayhi wasallam war ngay moytu bu baax a baax jëf yooyu ñi ngi jégalu nag kàddu yi di wax rek ni àdduna moo demee noonu te yàlla suñu borom indiwuñu fi lu dul ñu jàmm ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni te mënoo jàmm yàlla te xamoo sa diine te nit ki mënta xam diineem te demut ci bërëb buñ koy jàngalee mu jàng ko fa kon société loolu yépp daf ciy nekk kon société bi bu jagee nit ñee ko jagal waaye it bu yàqoo nit ñi ñoo ko yàq kon ñi ngi wàcce kàddu yi in uridu ila al islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqiya ila billahi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Ousmane Mbacké ci eh, tomb baam solo bii nga xamante ne tey moom nga ñu baaxee te yaakaar naa ne képp koo xamante ne teew la nga waxtaan wi tey am nga gis-gis bu leer ci ni nga xam ne noonu la suñu société bi doxee tey jii mu proposé ay solution ci lii nga xamante ne mooy yàqub jikko yi nga xamante ne moom moo feeñ ci jamono ji nga xamante ne moom lañuy dund rawatina euh, sunu société bii nga xam ne mooy société sénégalaise xam naa ne euh, tomb bi yaatu gu mu yaatu ak dund gu ñu koy dund ak yitteel gu mu yitteel moo tax li nga xamante ne moom lañ ko jagleeloon ci temps sax xaw cee xaj am na ay mbokk yoo xamante ne sax bëggoon nañ ñu def ay taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la doon waxtaane waaye nag laaj yi dafa bari baraay boo xamante ne xam naa ne sax du xaj ci waxtu wi li des ci waxtu wi dañ ci jukki lenn ci ay laaj rek su ko defee moom mu tontu ci su ko defee ñu jox kàddu gi sëriñ jiiriloo Euh, mu def taxaw seetlu bu gàtt rek ci lu man ñaari minutes wala ñetti minutes su ko defee ñu war a ñëw ci laaj lenn ci laaj yi nga xamante ne moom la mbokk yi wax ñu sàkku sàkku ñu leeral leen ko kon kàddu gi dañ koy jox rek sëñ jilloo ci lu gàtt rek mu tënk ay taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi wax ne ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba incha allah sëriñ Abdou Khadir Mbacke moom la ñu fas yéene dal fi jotaay bi mu fas yéene waxtaanee an nizaamul alami al jadid muy nouvel ordre international wala nouvel ordre mondial muy ni nga xamante ne noonu la sunu àdduna bi jamono bi tey ni muy doxee ci loolu la fas yéene waxtaan incha allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة xam naa li ñu ci bindoon sax du fi xaj waaye li ñu ci def taxaw seetlu rek mooy ñu jullit bi li mu war a jiital mooy mu xam ne islaam dafa am nattukaayu boppam waaye ni mu amee nattukaayu boppam ca wet ga am na ñeneen ñi natte feneen bu ko defee nag jullit bi moo war a góorgóorlu ci ñi mu yilif ak moom ci boppam mu jéem a xam nattukaayu islaam bu ko defee muy mbir yi mu di ko peete ci peetewaayu islaam boobu ndax damay fàttaliku li sëñ bi doon junj léegi ci lu mel ne mbari làmb yeeg yooyu loolu xëy na dafa yokk waaye yàgg na fi lool ndax maa ngi fàttaliku lu jege fanweeri gannaaw 1986 bi ñuy wax keer 86 bi muy doog a jàll am na benn footballkat bu ca bokkoon boo xam ne ku ca siiwoon la ñu di ko wax Boubacar Sarr maa ngi fàttaliku ne bi mu ñëwee def li ñuy wax ciblé la tuddoon ñu toog di ci daara ji noonu jàng ba noppi. ñu teg rajo Ablaye Diaw di wax di wax bu mu jàng mu ne yaay Boubacar Sarr Lokoto ngi toog ku tey ku jur Boubacar Sarr Lokoto génn góor gu ne ci daara rek nag Ablaye Diaw yaay réere mbir waaye dama ciy jox misaal rek ne nit ñi am na ko ñi nat fi ne am na ñoo xam te a rek jur am mbër leen ko gënal na ñoo xam ne fi mu mbër dee leen ko gënal kon nag li am solo mooy nga fexe ba yar sa doom ba mu xam nattukaay bi nga xamee ne du lu góor googu waxoon rek lay wax bu yàggul it am na benn atlet bu fi dawoon ba bi ñu ñëwee ñu yóbbu ko ci njiitu réew mi mu di ko sargal bokk na ca wax yom ko doon wax tey jii ko sañoon jur la bi mu koy wax lool nag ma fekk muy niru benn sëriñ mu ne ko ah man kay bëgguma koo jur waaye yooyu yëpp day dañ ciy jànge rek ne ku nekk ci ñun war naa yar ak njobootam ba mu bañ a mel noonu bañ a bokk ci ñooñ maa ngi fàttaliku ci at yi ñu weesoon ma ànd ak sama benn mbokk boo xam ne dakaar ñuy dox maa moom ñoo bokk fi ñu yaroo man de woon ca daara ji jàng alxuraan mu ne ca jeneen daara ca ga di muritu ñuy dox bu mu yàgg ñu romboy xale mu ne waaw sëñ bi xale yi moom fu ñu mën a baaxee xëy ci école français bi rek gont ci bal bi loolu lu ma a bàyyi xel la yooyu yëpp day ay nattukaay yoo xam ne nii suñu ko bàyyee xel dinañ xam ne jullit bi dafa war a am nattukaayu boppam te it yooyu dafa am ay waaj waaj yuñ koy waaj waajale ndax ki nga xam day daw fukki kilomètre ku ne xam ne ne xëyul ko kon nag jullit bi ci boppam dafa war a xam ne dafa war a waajal boppam ba di natt boppam ci nattukaay yooyu dama ciy joxe benn addis rek yonent sallallahu alayhi day wax ne sunu borom bu faatee doomu ja doomu jullit bu malaaka yi ñëwee sunu borom xam na lam lam wax waaye da laaj lu mu wax danaan leen buñ leen nee na ne alhamdulilah inna lillahi wa inna ilayhi mu ne na ko tabaxal kër ca ñu tuddee ko baytul hamd waaye loolu xam ngeen mbokk julli di ku ci waajul sa bopp di ci entraînement sa entraîné sa bopp ni mbokk moom entraîné boppam ba mën a dox fukki kilomètre loolu soo ci lu sa waaja sa bopp doo ko doo ko man ndax sa doom faatu nga ne alhamdulilah yombut loola nag na nga koy waajale sa bopp ni waaju sooy daw fukki benn kilomètre ba man fukki kilomètre mooy dangaa war a bu yow yenn sa doom romb la nga xool ne doom ji faatu léegi wala ñaar si ñoom faatu du lu jomb du mustahil nga jàpp ne su ko sun borom defoon tey ji lu may wax ndax damay wax alhamdulilah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax maam abaydul hamd soo ko waajale noonu kat doo ko mën a am ca su ko sun borom defoon kat da ñàkk sa doom ca doo am abaydul hamd kon nag jullit bi loolu la war a def mu jéem a waajal boppam di natt ci nattukaay islam di ko jéem a xam ndax xamukaay yomb na lool mu mel ne njub dafa néew lool mel na nga sotti fii oto oto béton tibb nga bu bu def ci biir kon ne li am solo mooy nga xamal xale bi ne ko oto bépp lu bon la waaye kemb bi ñuy sànni mooy njub ndoy gi njub noonu la mel ci biir lu lu dul njub njub loolu la mel ci lu dul njub kon nag nga xamal mbokk mi sa doom wala ki nga yilif ak loo mën a doon ci moom nga amee ko wàllu kilifteefam nga fexe ba mu xam ni njub nit tibub kemb boobu ni mu tuutee ci oto béton boobu xam naa liñ ci waajaroon bari na waaye kon ñu jox sëñ bi mu dem ci tontu yi wasalaamaaleykum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara fi ñu ko woon defee ak ci wi di rafet bu baax Serigne Ousmane mi nga xam ne moom la ñu tànnoon uh, jox ko muhaadar bu am solo bi waxtaan bu am solo bi mu def ko uh, mbokk jullit yëpp jëriñu jëriñu nañ ci bu baax a baax a baax mel na ni laaj yi bari na waxtu wi li ci def bareetut waaye dañuy jàllale benn laaj rek su ko defee mu tontu ci wala ñaar su ko defee ñu waale waxtu wi sëñ bi kii nee na dafay laaj euh, li nga doon waxtaane te muy al amradul mujtama muy feebar yi dal société bi nee na ndax jàppoo ne su daaray alxuraan yi bëree ak jàngukaayu xam-xam yi nee na ndax loolu du mën a dem ba saafaraw waaw fa tabarakallahu alquran mooy li nga xam ni moo war a yar jullit bi moo ko war a teg ci aw yoon kon bu daaray alquran yi bare bëri bi jàngukaay yi xam-xam yi bari bokk na ci jumtukaay yi nga xam ni mën naa saafara yàqu-yàqu jamono ji wala feebar yi